وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء متفق عليه kon ولله الحمد والمنة ci suñu jotaay bi ñu génn ba léegi ci chapitre bu mujj ci Riyâdous-Sâlihîne muy chapitre trois cent soixante-douze baabu bayaani ma a'adda Allahu ta'ala lil mu'minina fil janna bunt bi wax li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa ta'ala préparel waajalal ko way ngëm yàlla yi ca aljana ja'alana Allahu minhum amin gisoon nañ xadiis mille huit cent quatre-vingt-neuf mu ne woon radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala inna fil jannati suuqan ya'tuunahaa kulla jumu'a walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ñu jàngale muy xadis 1890 mu ne wa an Sahl ibn Sa'd mu ngi jële ci Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu la def mais waxoon naa la baayu saxaaba la <laughs> voilà <laughs> voilà <laughs> muy Sahl ibn Sa'd ibn Malik ah, radiyallahu anhu anna rasulallahi mu ne ka ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa de qaala nee na Allahu akbar inna ahlal jannati gis nga waa àjjana la yataraa aw na dañuy dañuy séen dañuy séen dañuy séen al ghurafa appartement ya njindi ya palais ya kër yu mag ya fil jannati ca biir ajjana di ko séen kamaakeem li nga xam ne tara aw na ngeen di séene al ba fi sama waaw biddiw ba nekk ca ñomboxtalu asamaan na nga koy xoole di ko séen yow ngi nekk ci suuf noonee lañuy ñuy gisante gisoon nañu xadiis bu mel nii hadith Seydina Abu Sa'id al-Khudri hadith mille huit cent quatre-vingt-sept waaw Allahu akbar bim ne moom Seydina Abu Sa'id an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ahla al-jannati la yataraa'awna ahla al-ghurafi min fawqihim kama taraa'awna al-kawkaba ad-durriyya al-ghaabira fi al-ufuq min al-mashriqi aw al-maghribi li tafaaduli ma baynahum Allah gisoon nañ Seydina Abu Saïd mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu an Seydina an Abi mu ne dane waa àjjana dañuy seen ahla waa ña dëkke njindi yoo yéele palais yoo yéle salon yu rëy yoo kër yu rëy yoo boobu ahla la wax mu ne nag la yataraa al-ghurafa kër lañuy seen mais mooy dañuy seen kër di seen boroom kër <laughs> comme li nga xam ne noonu ngay nekk ci suuf li gis biddiw ba ca kaw bay mu ñiir di laq léeg-léeg waaw lu tax li tafaadul ndax gënalente bi nekk maa baynahum seen diggante waaw loolu waaw as-saabiquun as-saabiquun ulaa'ika biir saalixuuna yi bokkuñu ay darajaat waaw darajaat yu wuutale waaw allahu akbar mu ne nag kanta hadis sayna Sahl ibn Sa'd bi radiyallahu anhuma mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al haafidu al Buxaari yu naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo xam nga hadis bii bi ñuy gis taxriij bële gisoon nañu ko hmm? tuddoon nañu ko mooy bi nga xamante ne ni da dañ la ko après nga xool waaw parce que bi ñu commencé woon doon wax hadith Seydina Abu Sa'id bi après ñu ne bon affaire bi lenn la Seydina hadith Seydina Abu Sa'id bi daa am lu ko waral waaw daa am lu ko waral te loolu ko waral nag moo doon lii mais dinañ ko gis kon léegi en tout cas kan moo ko solo diggante après ñoom ñaar ñu ne seen Serigne al imaamu Ahmad ibn Muhammad euh, solo woon na ko lu jiitu na ko noon seen mbokku taalibe al imaam Abu Daawuda ak at-Tirmidhi ak. bunu maaja non non attends attention attention attention <laughs> parce que affaire bi ñaari Sahl ibn Sa'd léegi taxawal hadis Seydina Sahl ibn Sa'd bi muttafaqun alayhi la voilà léegi est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo voilà c'est ça la question <laughs> ñu la euh, bon hadis bii nii euh, kii Seydina wa Mawlana Ahmad ibn Muhammad bunu Hanbal rahmatullahi alayhi noonu daal dina koy solo voilà waaw <laughs> ah, mu jële ko moom ci Qutayba na Sa'id mi nga xam ne moom la ko sëriñoo imaam Muslim moom la ko kii euh, imaam Muslim ci boppam di jële waaw ah, imaam Ahmad jële ko ci même sëriñ bi ko imaamu moo tax gis nga <laughs> mooy xam nga imaam Ahmad sëriñu imaam Muslim la mais euh, daa am na sëriñoo xam ne ñoo ko bokk loolu nag c'est pas tellement bari comme ni nga xamante ne nii ku mel ni imaamul Bukhari al imaam Abu Dawud nag ñoom ñoom magoon waaye bii yàlla daa def ne ki ko imaam Muslim jële moom la ko imaamu Ahmad jële muy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif hmm? rahmatullahi alayhi kon moom imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi daal dina kaa solo eh, eh, moom moo ko imaam Abu Dawud solowul bi parce que bu imaam Abu Sa'id bi al-Xuduri moom la solo na ko noon ñoom al imaamu euh, Tirmidi liñ doon wax sànq yooyu Seyna Abu Saïd al-Xudri lañ solo mais solo wuñ Seyna Sahl ibn Sa'd ki ko solo mooy beneen sëriñu imaam Muslim muy imaam ad-Daarimi moo kon imaam Ahmad imaam ad-Daarimi ak imaam euh, Muslim bon imaam al-Buxaari bien sûr ndax moom itam dafa couple woon xadiis yooyu comme ni nga xamante ne. Euh, noonu lañu ko gise woon léegi nañu ci dikk insha allahu taala al imaamu al Buxaari te biñ koy gis woon nañu mu ne kitaabu riqaaq baabu sifatil jannati wan naar mu ne haddasanaa Abdullah ibn Maslama waaw mu ne nettali nañu suñu Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi al al-Madani si woon ci Alqanabi nekkoon ponkal génnaat ne deux cent vingt yàgg nañu wax ay mbiram di taalibe yu mag yi imaam Maalik yi ci la bokkoon qaala rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Abdul Aziz mu ne kii nettal ma Abdul Aziz bi Abdul Aziz ibn Abi Haazim Salamatu ibn Diinaar al-Makhzuumiyu mawlaahum Abu Tamaam al-Madaniyu rahimahullah gane àddina cent sept génn àddina cent quatre-vingt-sept rahmatullahi alayhi an abiihi Abdul Aziz jële ko ci baayam muy ibn Salama hmm? muy Abdul Aziz ibn Salama muy Abdul Aziz Abi Hazim Abu Hazim mooy Salama Salama la tuddoon dakkantalam di Abu Hazim voilà moo tax baayam Salama la tuddoon ibn Dinar si woon ci Abu Hazim al-A'raj at-Tammar al rahmatullahi alayhi génn àddina la 133 am nañu wax ba 144 wallahu ta'ala alam an sahlin moo ko jële ci sahl di sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Amr ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari as-Sa'idi Abu al-Abbas ibn Abu Yahya radiyallahu anhuma juróomi at laata hijra bi la gane àddina laata yonent bi saa saam di gàddaay waaw génn àddina li nga xam ne mooy la 88 am na wuute ak fan la génn àddina ñii ne Médina ñii ne mukk Misr ñii ne mukk Alexandrie loolu lépp ay wax la muy saxaaba bu siiw moom ak baay mi ay saxaaba la ñoon kon radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ahla aljannati la yataraa'awna alghurafa fi aljannati kama tataraa'awna alkawkaba fi as-samaa qaala abi déglu nee sama baay wax mu ko wax lool Abdul Aziz mooy baayam di Abu Hazim bi Salamatu ibn Dinar nee na ma ne fa haddastu bihi Nu'man ibn Abi Ayyash lii déggoonu ko ba ñuy gis hadis 1887 bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri nee na ma daal di koy nett sama baay nee na mu nottelu ko an-Nu'man ibn Abi Ayyash Zayd ibn as-Samit Abu Salama az-Zuraqi al-Ansari al-Madani génn àddina entre quatre vingt dix ak cent rahmatullahi fa qaala mu ne man ashhadu maa ngi seede man an-Nu'man kene lii nga ma nettali la sami'tu Aba Sa'id yuhaddithu wa yazidu fiihi mu ne dégg naa Abu Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ah, di sahaaba bu siiw moom itam baayam sahaaba la woon radiyallahu anhuma génn na 103 114 ay wax yu wuute la ba ci ba foofu radiyallahu anhu ma yuhaddisu muy nettali wa yazidu fiihi mu yokku ci xadis bi nga ma nettali yow salama ah, am Nu'man kama mu yokku ci lii kama tara awna al kawkab fi al al sharqi wal gharbi ni ngeen di gise biddiw ba nga xam ne al gharib mooy ba xam ne dafa sori dañ koy siin siin sori <laughs> fi al ufuq ca biir waa yow ca al sharqi bi ko jóg mashriq wala wal garbi hmm, soo wala penku kon lii da ko imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal dindi kan daal imaamu Abul Husayn rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa baabu taraa'i ahlil jannati ahlal ghuraf mu ne haddathanaa Qutaybatu bnu Sa'iid imam Muslim mu ne nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi génn àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yaqub ya'ni ibn Abdirrahman al-Qari mu ne ki ñu nette mooy Yaqub mu ne ki imam Muslim ne ko mu ci jublu mooy ibn Abdirrahman al-Qari Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qaari az-Zuhri al-Madani al-asl dëkkoon fële tamit ci Iskandariya moo taxoon siiwoon ci Yaqub al-Iskandarani rahimahullah génn àddina la 181 rahmatullahi alayhi an Abi Haazim mooy Salama lañ gisoon sànq ibn Dinar rahimahullahu ta'ala an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna ahlal jannati la yatarawna la yatarawna al-ghurfata fil jannati kama tarawna al-kawkaba fis sama fi al-ghurfata la ko def mu def ko benn léef def ko pluriel bari léef pluriel mais al-ghurfa voilà la yatarawna al-ghurfata dañuy siin waaw njindi way way salon bu mag ba way kër gu mag ba fil janna ci àjjana koo xam ne daa am ko fa dëkke kama tara aw na comme ni ngeen di seenal kawkaba biddéew bi fi samaa'i ci biir asamaan léegi mu ne qaala fa haddathtu bi dhalika Nu'man ibn Abi Ayyash ci wax lool mooy Salama muy Abu Hazim rahimahullah fa qaala sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anil jami' yaqul kama tara'awna al-kawkaba ad-durriya fil ufuq ash-sharqiyya aw al-gharbiyya kon mu ngi nii hadis bi kon lépp luñ ci mënoon a wax moom waxoon nañ ko hadis sayna Abu Sa'id bële voilà moo tax gis ngeen wax yi bañ koy gis dañu demoon bay def taxrib commencé bi sayna Abu Sa'id ñu demoon nañ ñu bi ci kaw ndax moo ko waral waaw moo taxoon Salama ah, bi mu ko nettalee an-Nu'man ibn Abi Iyas mu ne ko man itam jëlee naa ko ci Abu Sa'id al-Khudri ci lu gën a gudd nii te gisoon nañ ñu gën a gudd moom 1888 comme niñ la ko waxee sànq hadis sayna Abu Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu kon fële waxoon nañ la sànq da ngay seet ne fële bu Seydina Abu Sa'id ba ne yataraawna inna ahlal janna la yataraawna ahlal ghurafi waa àjjana dañuy seen waa niig yu kawe waa àjjana yu pale yu kawe ya fii mu ne inna ahlal jannati la yataraawna al ghurafa dañuy seen pale ya mooy benn dañuy seen pale yi di seen boroom pale ya <laughs> waaw comme ni nga xam ne loolu taxawoon nañ ci muy euh, fadlullah bi nga xam ne tamit moom la defal nit ñi nga xam ne yamal wuñ leen voilà inna sa'yakum la shatta naka noonu it seeni jëf dëgg-dëgg dafa wute ah, tilka tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ah, yonent yaa ngoog borom bi ne lool laa def daal di gën a leen ñenn ñi noonu it jaam yi loolu wax voilà yoo xamante ne nii ah, da leen a gënale muy fadluhul azim di ko ñaan nag ci ngëneelam mu boole ñi ci nga xamante ne ñooy dëkkaale rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salati wasalaam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci beneen xadis muy xadis mille huit cent quatre-vingt-onze hmm, quatre-vingt-seize ci la xadisu Riyâdous-Sâlihîne yi waaw kon ñu ngi mille huit cent quatre-vingt-onze mu ne وعنه رضي الله عنه أنه قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاري رحمه الله kon bu indi hadiis bi mu wa anhu mu ngi koy jële saxaaba mi nga xam ne moom la jële sa xadis léegi muy Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu anhuma kon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala ne nee na shahidtu man de fekke naa assisté naa waaw min rasulillahi ci ndawal yàlla li mooy lenn ci ay jataayam fekke naa ko borom bi xéewale na ma fekke ko man Allahu akbar majlisan jataay boo xam ne wasafa fiihi aljanna yonent bi alayhi salaatu salaam dafa melale ajjana waaw doon ñu melale ajjana ñun saxaaba ya radiyallahu anhu Allahu akbar radiyallahu anhu li leen melale ma ne aljana waaw Allahu akbar hatta intaha ni mu pare ca keroog la nga xam ne lool la leen doon melal lam leen doon melal ci ajjana ginnaaw gi mu ne summa qaala ginnaaw gi yonent bi saa saam fii aaxiri xadiis yi ba muy jeexal nag ah, waxtaan mam leen doon waxtaan na ci wàllu àjjana leen ko melal te jeexintalu waxtaan ma mu ne fiiha ne saxaaba yi fiiha gis nga àjjana nekk na fa maa laa aynun ra'at loo xam ne bës bët ma su cee teg bët <laughs> bët ma ne ma su koo gis wala udunun sami'at nopp ma su koo dégg wala xatara ta masula rot ala qalbi bashar waaw xolub mbindeef lu mel noonu ci ay neexation yu neex te bànneex ay bànneex yoo xam ne yoo nekk àjjana masula rot ci xolu mbindeef summa nee na ginnaaw gi qara a yonent bari saa saam jàng tatajaafaa junubuhum tatajaafaa day jóg junubuhum seen wàll ya yanil madaaji di bàyyeekoo calal yañu tëddoon wala cee nga xamante ne nii fa lañu weeru woon yadoona way ñu ngay woo yadoona ñu ngay jaamu di jullil rabbahum seen boroom lu tax ñu koy def xawfan ndax ragal jalaalu seen boroom waaye wa tamaan ndax xemmem jamaalu seen boroom wa mimmaa razaqnaahum waaye yit ñoo ci li nga xamante ne nii moom laañ leen wërsëgale yunfiquuna moom la ñuy dépenser di ko def ci yu baax yi fala ta'lamu waay waay kon xamut nafsum benn bakkan ma li nga xamante ne ukhfiya lahum moom lañ seen nëbbal moom la si leen nëbbal min qurrati a'yunin ci loo xamante ne nii mooy saral seen bët jazaan way lii nekk pay bi ma ca la nga xamante ne moom lañ nekkoon ci hal dina doon ko fi liggéey doon ko fi jëf wallahu ta'ala a'lam mu ne rawahu al-Bukhari hadis bi de al imaamu Abu Abdillah <laughs> Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al solo ah. loolu la imaamu an-Nawawi wax mais bii nii imaamu an-Nawawi dafa def def la imaamul Buxaari solowul xadiis bi de maneno ah, xadiis bi euh, bon gisoon nañ gisoon nañ fi boo seetloo tatajaafa ah, a'dadtu li'ibaadi saalihiina maa laa 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar loolu xadiis Abu Hurayra la xadis 1880 lañ ko gisoon fii ci Riyad bi boobu waaw boobu muttafaqun alayhi la mais bii moom du muttafaqun alayhi mooy Sahl ibn Sa'd moom bu dee moom bosam bi du muttafaqun alayhi moo la imam daa def def la xam naa bon bële moo ko ci yóbbuwaale hmm? liñ gisoon 1881 bi Seydina Abu Hurayra wax noonu ba pare mu jàng ginnaaw gi ne iqra'u in shi'tum fala ta'lamuna summa ukhfiya lahum min qurrati a'yun voilà amaana loolu moo ko indi naan mais fii nii imaamul solo bu ko imaamu Muslim tafarrada bihi Muslim an al-Bukhari rahmatullah alayhima imaam Muslim moo ko wéetu léegi mais rawaahul Bukhari lii nag par exemple boo yor kitaabu Riyadou Salihine di ko di di ko tabax yow amoo droit ñëw ne bon fii imaam daa juum bon rawaahul Bukhari du Bukhari léegi man je bind rawaahu Muslim non amoo droit ci loolu. non bàyyil imam bi li mu bind ci téereem njuumte def def li ñëpp lay dal waaw ñëpp amul kenn ku ci ricc wax nañ la yoneen saa salaam moo julli ci woppam toog sul yadee ni jub na ko yoneen saa salaam dañoo wàññi julli wala na fàtte mu ne ko ñaar yooyu yëpp benn amu ci waaw mu ne ko ñaar yooyu yëpp ah, benn amu ci mu ne ko ah kay am na bu ci am waaw mu ne waaw loolu kay am na bu ci am mu laaj nit ñi ñu ne ko wax na dëgg mooy juum ñépp lay dal voilà <laughs> mu ngi noonee kon eh, yow amoo droit bu boobaa ñu ñëw ne bon damay effacer dafa juum moom fii moom c'est clair c'est net ñépp xam nañ ko rawaawul Bukhari j'efface mais rawaahu Muslim alors déedéet dañ naan la doon defal rawaawul Bukhari après nag nga def entre wala nga def benn astérisque pour wan ci suuf ne moo fii euh, la al imam amaana ki waxi teggin imam dafa juum ndax ima ah, hadis bii de euh, bu ñu delloowaatee ci saxiix yi ki ñu gis mu soloo ko mooy imaamu muslim te imaamul buxaari soloowu ko nga xam ne mooy bi jële ci sayna Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu kon hadis bi ki ko soloo keneen mooy sëriñam al imaamu ahmad moo ko ci jiitu woon rahmatullahi alayhi waaw nga xam ne bii itam bii itam xadiis la boo xam ne bu particulier comme biñ jógewoon sànq hmm? mooy imaamu muslim moom imaam ahmad ñoo bokk kuñ ko tële <laughs> waaw <laughs> waaw Haarun ibn Ma'ruf <laughs> allahu akbar waaw ñoo bokk ku ñu ko jële waaw allahu akbar allahu manela akbar xoolal léegi bële sa mooy ci Qutayba la woon dañ jóge woon sànq imam Muslim ci Qutayba la ko jële woon imamul Ahmad di sëriñum ci boppam ci Qutayba même càllale bi bii nag ci Haarun ibn Ma'ruf léegi nañ xool après imamu Muslim d'abord après ñu wax la imamul Bukhari imam Ahmad sëriñam tamit ni mu ko jëlee ci moom kon ñoom ñaar dong ñoo ko solo kitaabul jannati wa sifatu naimiha wa ahliha mooy fi buntu bi rek imam muslim yi hadis yi fi gise fii la kon di xanaa kitaabul iman hadis yi gisoon fan yee nga xam ne moo ngi bunt bi dañoo niroo euh, kon fii la kon di mu ne hadathana harun ibn ma'ruf wa harun ibn sa'id al ayli bu jaawale de <laughs> non attention ah eh fay wóor na bu dee da ngay jaawale harun ibn ma'ruf ak Haarun ibn Sa'id al-Ayli bokkuñu ah mu ah, kon de moom menn mi la ku la wax menn mi <laughs> mu <laughs> ne haddathana nettan nañu Haarun oh, Haarun ibn Ma'ruf di Haarun ibn Abu Ali al-Marwazi al al-Khazzaz ad-Darir Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullahi alayhi génn àddina deux cent trente et un wa Haarun ibn Sa'id al-Ayli ak keneen ku tudd Haarun ñaari Haarun la ko jël Muslim mooy Haarun ibn Sa'id ibn al-Haytham Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as Abu Ja'far al-Ayli al-Misri rahimahullah génn àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent cinquante-trois voilà bokkuñu ke deux cent trente ke deux cent trente et un la génn àddina voilà Haarunul Ma'ruuf te moo magoon kon léegi euh, euh, qaala ñu ne nee nañ haddathana ibnu Wahb ñoom ñaar ñépp ñu jël ko ci ibnu Wahb Haarun ibnu Ma'ruuf euh, rahimahullahu ta'ala moom Baghdadi la mais ki leen ki ñu jëlee hadis bi mook Haarun ibnu Sa'id Misri bi mooy ibnu Wahb di sëriñu bokkoon ci waa Misri di Abdallah ibnu Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-Faqir Maliki bu mag bi rahimahullah ngiru Maliki yi ci la bokkoon moom ci ponkalu taalibe imam Malik direct yi rahmatullah alayhim gane àddina cent vingt-cinq eh, muy année bi imam Zuhri génn àddina eh, rahmatullah alayhi gan génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept eh, rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Abu Sakhr mu ne imam Ibn Wahb mu ne nettal man dong Abu Sakhr bi Humayd ibn Ziyad ibn abil muxaariq almadani al baghdadi waaye al misri al xarraat rahimahullah ñii ne abu subh la du abu saxr rahmatullah alayhi génn àddina la 189 rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne abu saxr mu ne anna aba xaazimin haddasa abu xaazim ñëwaat na muy salamatu ibn diinaar abu xaazim al a'raj ah, at-Tammaar al-Madani al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim mi ngi gisoon ci xadis bi ñu génn génn am na 133 am na wuute rahmatullahi alayhi moo ne moo ko nettali haddathahu moo moo nettali bu sax annahu qaala nee na sami'tu Sahl ibn Sa'dini Sa'dini Sa'dini Saa'idi voilà <laughs> Sahl ibn Sa'din ibn Maalik ibn Xaalid ibn Tha'laba ibn Haaritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Saa'ida Abul Abbaasi as-Saa'idi bokkoon ci Banu Saa'ida ci Ansaar yi ci waa Xasraj rahmatullah alayhi wax nañ la sànq mu ngi gane àddina cinq ans juróomi at laata Yonent bi alayhi salaam di gàddaay ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati alayhi afdalu salaati wa salaam génn àddina la quatre-vingt-huit rahmatullahi alayhi moom Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma yaqulu mu naan shahidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majlisan wasafa fihi aljannata hatta intaha thumma qala sallallahu alayhi wa sallam fi akhiri hadithihi fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar thumma iqtara'a hadhihi al-aya ginnaaw gi mu jàng aaya bi تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين jazaa'an bimaa kaanu ya'maluun nii la ko imaam Muslim indi léegi imaam Ahmad boobu doom bi moo ko jëlee waaw Abdallah mu ne haddathanii abii mu Abdallah ibn Ahmad ibn Muhammad mu ne moom mu ne haddathanaa mu ne haddathanii abii hadda qaala haddathanaa Haaruun ibn Ma'ruuf moom la gis voilà Haaruun ibn Ma'ruuf <laughs> mu ngi noon génnaam ne deux cent trente et un la ko imam Muslim jëlee mu ne wa sami'tuhu ana min Haaruna ibn Ma'ruuf Abdallah ne man mii tamit dégg naa ko sama baay de moo nettali xadiis bi jële ko ci Haaruna ibn waaye man mii tamit jële naa ko ci moom <laughs> waaw mooy baay ji ak doom ji ñoom ñépp xadiis bi dañ ko jële ci même personne mooy axbarana ibn Wahb qaala haddathani Abu Saxr an Abaa Haazim haddatha qaala sami'tu Sahl ibn Sahl ibn Sa'd muy Sahl ibn Sa'd yaqulu shahidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ba ni nga xam ne noonu la jeexe noonu la ko kon nga gis ne càllale bi même même même même même même noonu nee la ko imaamu Muslim daal di daal di indee allahu akbar ah loolu waaw maanaam mooy mais kii mooy parce que Muhammad ibn Ahmad ibn Hanbal mooy ci euh, ziyaadaat yi nga xam ne moom moom la indi ci téere baayam voilà loolu la voilà moom nag muy gën a àddina kii euh, deux cent treize voilà deux cent treize la gën a àddina moom Abdallah ibn Euh, al imaam Ahmad nee na euh, taalibeen la boo xam ne moo am ay yokk yu indi ci li nga xam ne mooy musnadu baayam wara nga a nga xadiis bi daa bokk ci ziyaadaatu euh, waaye bii na ngay gis ne ci baayam la ko jële mooy dane dama sama baay moo ma nettali jële ko ci même sëriñ bi nga xam ne man ci moom laa ko jële waaw waaw kon moom hmm, mais Saalih moo ko magoon waaw Salih euh, moom moo magoon moom doomu imaam Ahmad la woon tamit nekkoon juge wu fële ci Asbahan rahmatullahi alayhima euh, moom euh, ku ku kii la vraiment ku yéeme la woon waaw akbar imaamu Nasaa'i jële na ci moom xadiis rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a mooy doomu imaamu ahmad la ibnu muhammad bunu hambal ah, léegi euh, kanta kanta mu ngi génn àddina kon mu ngi gane àddina deux cent deux cent treize la génn la gane àddina ba pare génn àddina moom seydina euh, abdallah ibnu ahmad bunu Muhammad ibn Hanbal eh, rahmatullahi alayhi eh, mu ngi génn àddina vers les années <coughs> alors kañ la de eh, non du Salih du Salih ah <coughs> du moom mii mu ngi génn àddina kii nu tudd Euh, deux cent quatre-vingt-dix voilà avant avant trois cent yi ci la génn àddina deux cent quatre-vingt-dix dane àddina deux cent treize ba deux cent quatre-vingt-dix ci la génn àddina Allahu akbar Allah hmm. kon mu ngi noonee euh, moom mu ngi noonee Allahu ta'ala a'lam kon hadis bi nag kanta wax ci hadis bi hadis bi moom gisoon nañu ay mbiram ci xadma hadis sayna Abu Hurayra 1881 voilà yeneen tubaab salaam bi muy wax àjjana ne am na fa loo xamante ne maa laa aynun ra'at wala uznun sami'at wala xatara ala qalbi bashar mu ne borom bi loolu hadithul qudsi la borom bi ci moo ko wax qaala Allahu ta'ala waaw fii nag mu ne yeneen tubaab yi salaam moo doon nettali di wax waa àjjana teraanga yi leen fa borom ba defal waaw loolu tamit ñu ciy jàngale dafa baax. jàngalekat bi alhamdulillah muy wax taalibe yi leen wax ci li mu xam li ko borom bi xamal ci mbiro wàllu àjjana bu ko defee gindee na xemmeem loo ci teraangaay borom bi tabaaraka wa taala waaw da tamit loolu dafa baax te lool mooy li nga xam ne noonu la ñu bi yare te noonu la jàngal yonent yi alayhi salaam ba pare al mo sayyidina Muhammad al bashiru nadir waaw dañoo yónne bashiran wa nadiran di ko di di di bëggal nit ñi di leen xupp tamit voilà mooy lii dafa bokk ci jàngalem diine di wax nit ñi àjjan ak la fa xew waaw ak yooyu bu ko defee ñuy gën a xemmem tamit di gis tamit borom bi tabaaraka wa taala ni nga xamante ne noonu lay soppandikoo ci mbir yu ko neex mooy ni mu jële àjjana mu nekk opposé wu àddina àddina dafa mbay adobad mooy contraire yi xiif suur euh, mar mandi am ñàkk nangam ak nangam alors yooyu amul àjjana àjjana borom bi moo soob ne yooyu yëpp dara amu ci bi ci am lenn la mooy lu neex lu naqari du xew <laughs> dinañ gis après <laughs> ci jotax yii di ñëw yenn xadiis bi nga xamante ne nii moom mooy mooy bi ñu war a gis bi ci tegu taa <laughs> yow boobu moom way ñu doo feebar waaw feebar waaye fii ci kaw su dafa am wér feebar waaw nekk jeune màgget ndaw ñëw waaw di bànneexu jekki musiba am wala ngay musiba après bànneex am waaw wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas bis yaa ngoog borom bi nee maa koy tourné comme ruu la rek diggante nit ñi waaw tey mu neex suba mu kii loolu la waaw nawaa'ibu dahr <laughs> nakabaatu dahr mooy mbir yi noonu la moo tax ku jàpp ne benn minwal lay demee benn sens yow daal àddina bu neex kese nga war a xam bu ci naqar tuuti duggee nga saalit yow xamoo sa borom waaye it koo xamante ne jàpp na ne daa miin naqar ba jàpp ne ba sa affaire a war da neex déedéet yooyu nag la borom bi teggi mooy le fait que yooyu di exister dualité yooyu bii bii non benn bi kese lay saxal mooy la nga xam ne moo neex moom lay saxal waaw muy li nga xamante ne mooy na'imun muqiim waaw nga xamante ne nii daa'imun muqiim day sax te du toxu du jeex waaw ba pare lim leen ci wax yëpp nag mu wax ca jeexitalu xadiisam ba melal leen ko ne leen daal comme si pour résumer fiha ma la aynun ra'at waaw nekk na ca àjjana loo xamante ne bët masu koo gis wala udhunun sami'at nopp masu koo dégg wala xatara ala qalbi bashar matula rot ci xolu mindéef après mu jàng te tajaafa junubuhum ñooñu nga xam ne ñoo doon jóg di xaar julli timis di xaar gée waaw nekk ci jàkk ci di da di dajantu fi ñu toog waaw ñooñu la borom bi doon wax waxoon nañ aaya bi yàgg nañ ko fee gis waaw di dagaan di woo di jullil seen boroom moom lañuy ñuy jaamu xawfan wa tamaa ah di ragal tamit la nga xamante ne mooy am sànjam waaye di xeet même ajjanaam yi nga xamante ni moom la dig ñi nga xam ne ñoo almuttaqin ñi nga xam ne ñoo ko teel waaw ba pare wa mimma razaqnahum ci li ñu leen dépensé li ñu leen wërsëgal yunfiqun waxul te te li nga xam ne wala euh, wa yarzuquna ma razaqnahum déedéet wa mim mim tab tab tabidiya mooy te sax du xaaj bi li ma leen wërs liñ leen wërsëgal moom la ñuy joxe moom la ñuy dépenser ci yoonu yàlla ànd ceeg raison waaw xam ne lépp loo xamante ne ñàkk la ci kaw suuf bu fi kenn jàpp na yow yaa fiy doxal ñàkk non faut être raisonnable defal li nga man li nga manul yàlla tegu ko waaw boo xamul nag iblis da dugal ci wàllu alal la dugal ci giraawaal yoo xam ne ba ni nga xam ne noonu ngay génne ci diine waaw waaw ah, ah, Cheikh Seydi ah, naa Cheikh Ahmad At-Tijaani radiyallahu anhu ngi koy leeral ci leetram yooyu nekk ci Jawaahirul Maani bu as-Seydi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhuma yi nga xam ne Iblis fi muy jaar doomu aadama bi ci wàllu alal koo xam ne dafa am alal waaw tane ay mbokkam iblis ñëw ne ko ah xam nga nag lii yàlla wax ci wàllu dépensé waaw te sa mbokk yi ñàkk boo leen bàyyee nii nàngam ak nàngam di ko teg ay cas de conscience nit ñu bari lii mooy seen problème waaw nan nga ko mën a gàntale manoo koo wax amoo ko te am nga ko boo nee ko amoo ko fen nga wax nga lu amul kon tam koo war a jox ñëw laaj mu jox ku ñëw parce que xel mi tout le temps la koy wax day mujj waa dootu deseeti dara après bu deseetul dara nag wala affaire am yëpp yàqu wala mu jeex lan lay retourné wu day iblis ñëw ne ko nag gis nga lii la dal kan moo la ko teg waaw bon ay que dañ noonu lañuy dimbali sa mbokk di ko kii waaw loolu wax nga commencé li yàlla digle woon nga ngay am sikki fàkke ci yàlla ak tamit digalu yàlla yi mais yàllaa la wax jëral lépp wam ñim maa razaqnaahu yunfiqun ci li ñu leen wërsëgal la ñuy dépenser mbaab mais palif avec raison ak yoo xamante ne léeg-léeg nga joxe léeg-léeg nga ne ah loolu moom entour voilà entour jeex na entour kenn mënul wax waxoo dëgg jàppandikul mooy li fi nekk jàppandiwul pour ma la koy jox dafa jàppandi pour leneen jarul dugg ci détail jàppandiwul jeex na waaw parce alal ji moom la borom bi def suñu diine ci lay taxawe waaw moo tax borom bi waxoon lu leer ngir ñu bañ koo fowe ak di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko ñàkkal solo waaw bi nga xamante ne nii ci la doon wax ne wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati ja'ala allahu lakum qiyaama bu leen jox ñi nga xam ne dañoo dese cim xel seen alal li nga xam ne borom bi moom la def ñeel leen qiyaama ci ngeen man di taxawe seenu dund ci lay mën a taxawe seenu jàmm yàlla ci alal yooyu lay mën a taxawe di ci jaar waaw parce que boo ñàkkee yenn ñàkk yi wóor na yenn jaamu yàlla yi taloo ko gisoo gaa yu bari ñu ñàkkee ba pare léegi <laughs> yàlla jox la ngay xoole di ko joxe di topp iblis ak émissaire iblis yi mu naan waaw ñoom diw waaw am jaam moom ñu ko yàlla jox da koo dénk daa war di joxe rek déedéet kenn waxu la lool loolu diine ah waaw kenn loolu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ubbee Fadak waxoon nañ ko fi waxati ko fi. ration un an la teg de côté dundu at la teg de côté laa wax te mooy sangu ñuy wàcceerlu ci yàlla wax yow <laughs> waaw mu ngi noonu léegi yow da lay topp boo ñëwee ba joxe lépp mu ne la kon affaire yi loolu noonu waaw ba pare nga nag di aw ñaaw njort nag ci sa boroom waaw waa ji commencé jaamu yàlla yi lay bàyyi quoi liñ doon wax naan yenn ñàkk yi boo ko kiiwee dootal yenn jaamu yàlla yi moom ci boppam loolu ko bis di gëmloo saa yi duñ dem julli ji non julli talaguma julli problème ma nekk moom may jullee ki yooyu quoi dem leen dem noonu lay commencé nekk ci benn engrenage benn descente aux enfers boo xam ne bu mujjul vrai vrai enfer fa la jëm te lan moo ko yóbbe Iblis moo ñëw naan ko saay sa alal ji joxal gaa yi sa bokk mee feebar yow ñeme ngaa toog di ko xool nga jël joxe waaw sa bokk mee xam nga ne amul dépense yow ñeme ngaa toog nga jël joxe keneen ñëw jëwal joxe jël ñëw mbir yi di dem noonu ba yow après dootoo deseeti dara ñu ñëw nag taxaw na la yaa ko def voilà yaa ko def nga am nag cas de conscience mu lay bàyyiloo jaamu yàlla yi par benn nga xam ne kon yow sa alal ga moo doon woon waaw ci la doon mettre en garde ma Cheikh Ahmadu Tidiane radiyallahu anhu naan comme doon bind lettre yi benn commerçant bu ko doon laaj ci masala mel nii mu ne ko amaana <laughs> da gis li nga xam ne moom la li ñuy wax ci di ko nettali euh, nitu yàlla yu yu yu mag yi te dañ ciy gis ñoo xamante ne dañ doon jël lépp jox mu ne ko loolu loolu loolu bu bu bul jàpp affaire yooyu waaw parce que ñoom fi ñu tollu la kooku yaqin bi mu am mooy xam nga lu tax muy joxe parce que borom bi da koo wan lu leer loo xam ne du ay duray dute ci yaakaar bi da koo wan lu leer que ni wërsëgëm nit ko borom bi di joxe du loo xam ne da ci am dut comme keneen koo xam ne am seen loolu ñoom dañoo am yaqin ba pare borom bi wan leen ñuy gis nan mi nga xam ne wërsëg yi noonu la ko borom bi di bijjee di leen ko jox moo tax ñu jël di joxe te xam nañ ne lii may joxe borom bi war na ma ne léeg-léeg mu ngi ñëw looloo tax mais bu leen wóorul woon du ñu ko def bu ñu ci amul woon yaqin boobu du ñu ko def waaw voilà moo tax sa euh, Mawlana Abdul Aziz ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi moom nag moo jiitu woon Cheikh Ahmad at-Tidiane mooy ki la turandoo maam Abdul Aziz moo jiitu woon moom itam Fass foofu la dëkkoon <laughs> yàlla anhu doon wax naan ñi nga xamante ne nii ñoo bind ci karamaatul awliya di wax mooy waliyu yàlla yi ni ñu baax ñi nii ñu sell ñi seen jaar-jaar jariña nañ de jariña nañ bu baax ndax nit ñu bari boo ko liiree dinañ la fàttali dinañ la wan ay namuusaj ay nit yoo xam ne dañuy jëmbal li nga xam ne mooy ak mbaax dañuy jëmbal li nga xam ne moom la fi saxaaba yi ne woon radiyallahu anhu yoneen saa saam yaroon leen ci te loolu mu ngi possible ba léegi waaye sauf que ñoom liñ lay wax mooy côté yu neex yi kese lañ lay wax dañuy mel ni gaa yi mais gaa yi à la limite dañoo yor kun fayakun nekkal mu nekk te kenn na ko ci yoon côté yi nga xam ne mooy yu nekk yi leen doon dal kenn du ko tudd en général waaw bu ko defee loolu ñu bari daal di ciy woroo lii téere yooyu nag génn nag moo tax ñu jàpp ne wali yu amatul. façon ñu mel noonu ñiy liire affaire yi jàppe ko noonu boo leen ne diw de moom insha allah wala li naan astaghfirullah loolu amatul bàyyi leen li ngeen di wax wala yu ñooñu weesu nañ <laughs> parce que ba parce que daa woowo ci téere yu mel noonu wala yaa billah <laughs> waaw bés ba nga xam ne sëriñ biñ naan moom daanaka lu mu ñaanoon mu am manee ña dund moom xam nañ ne am na bés xam ne am na lu mu soxla woon dara xewu ci waaw ñaan nag kenn gisut lim ñaan laa wax waaw <laughs> mais yooyu kenn du ko tudd gaa jàpp ne moo ay mbiram da doon wax rek nekkal mu nekk alors que dara la demewul noonu képp kuñ lay waxe lool mooy daa bari woon kese <laughs> lu mu ko doon dal mais tekkiwul ne àddinaan yépp lépp loo xam ne bëggoon na ko moo nekk loolu moom amul ku yàlla bind ku am loolu <laughs> waaw kay lii mooy dëgg kon affaire yaa ngi noonu kon xadis bi gisoon nañ wiir yooyu ci xadis ba lebeesu kon dañuy yem ni insha allah xadis 1880 lañ ko